dañoo dugg ci tomb bi ñu tax a jóg nag ni profito ndegam suñu mbokki jullit lañ dajeel di sàkku ci ñoom ni ñaanal suñ mbokk mi nga xam ne moo génn àdduna docteur Mouhamed Maodo Abdoulaye Sall naa ñu bari ci mbokk yi xam naa duñ ko xam ndaxte ay atam yu ay waxam bariwul ndaxte dafa tawatoon waaye daal ñi xam ne daal jëmm ju baax a ngi noonu daal ci gàttal jëmm ju baax a ngi noonu daal ci gàttal ci yàgg teete nit ñi ci xam-xam di gàggante nit ñi ci ay masala di leen aw leen fii bàyyi leen lii bàyyi leen fii nangam jëmm ju baax a ngoog daanaka damay gis kenn dugal dara di ko seedeel loo xam ne man jàppoon naa ne man rek la ko defal damay gis nit di naan moo ma joxoon tem sangam ne ma bind ci tem sangam moo ma ci gàggante woon man loo xam ne man jàppoon naa ne ma man dong la defal fekk naka day defal na ko ñeneen ala kulli xaal jëm ju baax a ngoog te yàlla na ko yàlla yërëm te yaatal bàmmeelam suñ borom def ko mu nekk a min riyaadil janna borom xam-xam bu mag wax dëgg fa àdduna borom bu mag sax keñ wallahi bu mag bokk na ci li tax nit ñi ñu baree bari xamuñ ko niveau daf daan kawe ba nga xam ne sakkatu xam-xam yi rek ñoo daan fréquenté ay ay jotaayam ba di ko ba mën a xam li muy wax dëgg sama classe yi nga xam ne ci xam-xam yi daanaka eh, xam-xamam duñ ko xam ndaxte niveau mu daan na kawe comme benn façon kawe boo xam ne borom xam-xam yi rek ñoo ko ñoo o xamoon gëdd ñu bari ci doomu aadama yi xamuñu woon na xamuñ ko woon yal na ko yàlla yërëm kon ni bañ ko fàtte ca sujood yeeg ñaan yeeg moom ak mboolem ñu baax ñu jiitu kon tey mooy vingt troisième conseil mu ne al mulaatafa wal mumazaxa bi ahlil bayt ñeewantal ak di kaf di reetaan ak sa war na ci doomu aadama bi muy di reetaan di bégal ak njabootam bañ di nekk koo xam ne eh, chaque fois rek day këj kanamam nga xam ne du reetaan du may fu nit ñi noyyee du may fu nit ñi nekkee féex toog daal nekk ci seeni mbir non chaque fois day bëgg lépp nekk rek ci fulla non non yenn yi tamit wax dëgg nekk ci seenu feex ngay kaf ak ñoom di reetaan ak ñoom loolu noonu lu baax la nga jëmale ko ci jigéen ñi waaye tamit ci xale yi te loolu borom téere bi ak dina ci indi ay exemple mu ne jaabir jaabir kenn la woon ci saxaaba yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jaabir dafa takk ab jeeg jeeg buñ ko waxee mooy ku mën a sëy koo xam ne mas sëy mu ne ba mu ñëwee wax bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi ne ko mënu teewoon nga takk gone goo xam ne di nga mën di foo ak moom moom tamit muy foo ak yow mënu teewoon nga takk gone goo xam ne di nga mën di foo ak moom moom it muy foo ak yow gone goo xam ne di nga mën di ko reetaanal moom tamit mu lay reetaan loo so kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga ko li mu ko wax lu teewoon nga gone goo xam ne di ngeen di kaf di waxtaan fo di loolu noonu borom xam-xam yi di ci diggéen ne kon loolu noonu ki da koo war di defal soxnaam ndaxte eh, ndaw soo soo xam ne wala jigéen koo xam ne dañ koo tere muy muuñal keneen borom xam-xam yi di jàngate ci xadis boobu ne borom kër dafa war di waxtaan ak di eh, reetaan di kafak nga soxnaam ak waa këram ndaxte koo xam ne dañ koo tere muy defal loolu noonu keneen yow rek la dese ci koo xam ne mën na koo defal lu mel noonu léegi kon boo ko xàññee rek ah, dafa mel ne kon àdduna day mujj xat ci moom ànd ak li muy yaatu lépp moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax jaabir na ko lu teewoon nga takk gone goo xam ne di nga mën di kaf ak moom di reetaan ak moom di di ngeen mën a def ay yëfu ay yëfu xale daal borom xam-xam yi nee nañ eh, tegtalawul ne jéeg kenn du ko defal loolu mais xale ni nga ko ni ngeen mën a nekkee waxtaan kaf reetaan nee nañ pour mu pour nga mën a defal loolu noonu koo xam ne mag la yenn saa yi day xaw a jafe yenn saa yi ah day xaw a jafe tuuti donte loolu noonu liñ ci déggee mooy képp rek ku am soxna moo xam mag la wala du mag manes na jaadu na ci borom kër ga muy waxtaan ak moom di kaf ak moom ba yenn saa yi yenn stress yi nga xam ne mooy dal jigéen yenn rek moo ko mën a génne Eh, ndaw soo xam ne xëy na yaayam faatu na xëy na moom moo mag ci doomu yaayam xëy na nangam ak nangam yu baree bari ci yoo ne day nekk ci bopp yenn saa yi mu nekk ci ci xalaat yu mel noonu rek moo mën a génnee loolu noonu ci moom kon loolu jaadu na ci ki nga xam ne mooy borom këram mu xam ko. naka noonu mu indi xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne kullu shay'in laysa fihi dhikrullah fa huwa lahwun wa arba' yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lépp loo xam ne te tudd yàlla amu ci loolu am pola waaye it caaxaan la ba des ñeenti mbir nee na lépp loo xam ne amul tudd yàlla caaxaan la am pola ba mu des ñeent ñeent yooyu noonu mu tudd ca nit ki fo gu fo ak soxnaam waxtaan gu muy waxtaan ak soxnaam di foog moom di kaf ak moom mu ne loolu moom bokku ci bu jëlee temps ci di kaw di kaf ak soxnaam di fow ak soxnaam di kii mu ne yooyu noonu nekkul nekkul caaxaan waaye mënees na ko cee bindal sax nag yaa ba far mooy li ma doon wax léegi yu mel nii boo bëggee mu yomb la jamono bi nga koy def da ngay def sa xel ne yaa ngi yaa ngi faggu tiyaaba nit ki bu dee buy kaf ak soxnaam di fo di yëpp dafa def ci xelam moom day faggu tiyaaba lu mel noonu mën naa yomb mën naa yomb ci moom mu def ko et puis tamit du ko ree def mais kañ jafe ci moom bu dee dafa yaakaar ne li affaire ñàkk fayda wala dafay wàññi personnalité dafay wàññi nangam ak nangam kon day diis ci moom day rey ci moom mais mais jamono bi nga defee sa xel ne lii may def nii dama ciy faggu tiyaaba bu ko defee mbir mi dana woyof ci yow mbir mi dana woyof ci yow bu ko defee loolu yàlla day dina tax sa soxna gën laa bëgg ñaareel ba mooy suñ borom bindal la ci tiyaaba kon loolu loon jar na bàyyi xel bu baax a baax moo ndiit yaay Aïcha radiyallahu anha ya Aïcha ne doon naa sangu ak yenent bi sallallahu alayhi wa ci ben ci benn ndab maag yenent bi doon nañ bokkandoo di sangu ci benn ndab mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di njëkkanteeg man ci di ma njëkk a ndox mi maanaam alayhi salaatu salaam di di njëkkanteeg ya Aïcha ba ya Aïcha naan ko may ma may ma waay may ma waay ma mottali may ma waay ma dugal manit sama loxo ci biir ndab li ba mën a sangu man tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir muy kaf ak moom di njëkkanti di njëkkanti loolu nag di gis ne kon jaadu na kër gi muy kaf ak di di di def yu mel noonu ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wasallam bay xat moo la gën a bu rëy rëy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo la gën a bu gën bu rëy rëy ànd ak loolu lépp yu mel nii dakaraan jox ci waxtoom xadis boobu bokk na ci xadis yi bono xam-xam yi tegtaloo daal ne kon jaadu na ci euh, góor gi mën mën naa sangu ak soxnaam mën naa sangoondoo ak soxnaam aha kon loolu la yaay sa wax nee na daan naa sangu ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xam ne sangu janaaba la mu ne yonent di njëkkanteeg man di man ci di as ndox mi ci boppam salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi kooko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka foo ko fekk rek da ngay fekk mu joxe fa bind boo xam ne da nga naan subhaanallah boo ñëwee ci biir këram da nga koy fekk mu joxe fa bind yu am solo nga dem fekk ko jàkka ja nga xam ne kii mooy imam bu mat imam nga dem ci terrain ba ñuy xeexee xam ne kii da nga naan kii commandant guerre dong dong dong dong la nga demaat faneen fekk foofa lam laaj mu joxe ko fa ba mat sëkk kon kooko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom borom téere bi mu daal ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay soxnaam mu ne boo duggee ci kaf gim daan kaf ak ak xale yi ñeewantal gim daan ñeewantal ak xale yi mu ne loolu moom li ci ñëw ci ay texte kenn xamul nu mu toll mu ne loolu mooy sabab bi nga xam ne sax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaane jóge ci tukki xale yi dañuy gaaw daw di ko gàttandu buñ masa bu masaane jóge ci tukki xale yi xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw na mu ne da ngay gis xale yi daal di gaaw daw gaaw eh, di ko gàttandu ab xadis ñëw na ci ci saxiix yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bis jóge na ci xale yi daal dem daat koy gàttandu ji yenent bi sallallahu alayhi wa sallam leen taf ci boppam xale bu mu jël rek daa koy taf ci dënnam ka namante koog moom daal di jëlaat beneen xale ka moom jaafar nee na am na benn bis mu jóge ci tukki boo xam ne biñ ko gàttandoo ba ma demee daf maa jël daat may teg ci kaw waruwaayam daat may teg ci kanam mu ne kenn ci doomu Fatima yi ñëw mu ne mu daat koy yëkkati daa koy teg ginnaaw te waruwaay mu ne keroog ba ñuy dugg Madina waruwaay yenent bi sallallahu alayhi wasallam man maa nekk ci kanam moom yenent bi mu nekk ci digg bi daal di teg beneen xale ci ginnaawam allah akbar boo ko yenent bi sallallahu alayhi ci kafa xale yi waaye tamit xale yi nam guñ koy nam bu génne waaye laa am na ci ñoo xam ne euh, buñ xamee ne seen papa suba la ñuy ñëw sax dañuy découragé wu tuuti waaw buñ xamee ne seen papa suba lay ñëw ba ci jigéen ñi sax ñoo xam ne buñ xamee ne seen borom kër tukki na ba war a ñëw kontaante gi daanaka du nekk lépp li ko waral mooy gëdde ak xas bi ñàngal chaque fois mel ne dafa am lu xew loolu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daawul doxe noonu mu mu bokk ci loolu xadis bi nga xam ne moom la Abu Hurayra nettali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dañoo toog ci ab jotaay mu foon alxasan ibn ali euh, doomu ali ibn abi talib la nekkaale yi doomu fatima mu ne am benn waay bu nekkoon ci jotaay boobu bu tudd al aqra ibnu xaabis aqra moom bi mu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foon alxasan moom dafa yéemu ne man de am na fukki doom yoo xam ne mosuma foon kenn ci ñoom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daal koy xoolaat siggi xoolaat ko bu baax ne ko man laa yarxamu laa xam koo xam ne du yërëme deesu ko yërëm koo xam ne du yërëme du am ñeewantal ci jaamu yàlla yi kooku de yàlla du am yërmande ci moom yàlla du am ñeewantal ci moom kon concept tey bi ci gàttal mooy ñeewantal ak yërmande goo xam ne doomu aadama bi da koo war am jigéen yewantal ak yërmande gu mel noonu la war di am ci borom këram ci jamono ba muy mën ak jamono bu feebaree di ko wutal ngant di ko toppatoo di ko réyalal yu baax yi nga xam ne moom lay def di ko muñal euh, rëcc rëcc yi nga xam ne mooy jóge ci góor it noonu la war a mel ci jigéen nit ku bàyyi euh, nga féppam yenn saa yi nga indi ko dëkk boo xam ne sori na ak dëkk ba mu dëkkoon tàqalikoog yaayam magam bu xëyee ba ngoon daanaka ay xalaat ay nekk ci bopp bi yenn saa mu toog wéet jooyi ndeysaan xalaat ku mel noonu bu dee ci ñàngal rek nga dëkk ak moom ak fas kanam ak gëdd damay ragal yërmandeek ñeewantal gi nga yaakaar ci sa borom yàlla mu bañ a si ci yow képp koo xam ne bëgg na yàlla yërëm ko ñeewantal ci moom di sotti ak mbaax ci moom faw mu def lu mel noonu ci jaamu yàlla yi ndaxte ni ngay mel ci sa digganteeg jaamu yàlla yi dem dëgg ci yow noonu la yàlla di jëflanteeg moom dañuy nettali nee na am na benn waay ci salaf boo xam ne dafa tàmmoon chaque fois boo ñëwee di ko nettali naan ko ah, maa ngi lay baalu de bis def naa la nangam bis def naa la nangam mu ne la almaadi la yuskar lu weesu weesu na des ko fàttaliku saa bu nit ñëwee ne ko maa ngi jégalu de bis def naa la nangam mu ne ko déedéet almaadi la yuskar lu weesu weesu na de ko fàttaliku da koy ameel bor ñëw ba koo fay la ah baax na baax na wala nga naan koy ni sa bor bi fàttewu ma ko mu ne la déedéet baax na almaadi laa yuskar lu weesu weesu na deesu ko fàttaliku bi mu faatoo benn waay nee na daf koo gis ci gént mu ne ko lan la yàlla def ak yow mu ne ko man de dama dem ba jàkkaarloog yàlla suñ boroom yàlla ne ma almaadi laa yuskar lu weesu weesu na deesu ko fàttaliku mu ne loolu la ko yàlla wax lu weesu na deesu ko fàttaliku loolu gént la loolu gént kenn du ci base wu cent pour cent mais doomu aadama bi ni muy jëflanteeg ak ay moroomi doomi aadamaam ay àndandoom tàmbale ko ci soxnaam jëm suuf jëflante googu noonu noonu mu mel noonu la yàlla suñ boroom di jëflante ak moom kon loolu mooy conseil bi tey ñeewantal yërmande kaf ree ak ka njaboot gi ak waa kër gi loolu dina tax nga am ci sa ngërëmul sa boroom dina tax nga roy ci sa yenent dina tax tamit mbëggeel ga gën faa mën a ne mën nañoo taxaw foofu allahuma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyika muhammad wa ala alihi wa ashabihi al axyar wa sallama tasliman kathira